waaye bi caa génn dafay taxaw taxawaayu woor yoo waroon a woor te wóoruloo ko déedéet maanaam da nga am tuyaabay kuy woor bis yépp ba faw boo wooree juróom-benni fan yooyu maanaam li ñuy wax gunge danga am yoolub koo xam ne lu dul correcteur ki rek woor na ko dundam jeex waaye tekkiwul nag ne dana fay la nga faatoon déedéet naka noonu kon julli fay faat yooyu ñuy waxit dañoo juum tuyaaba ja lay joxe waaye du kii nit ki mukk du baal nit ki mukk waxtu waroon a julli te julliwu ko faw war na koo fay juróomi at yi nag bu fekkente ne yaa ngi def julli goo julli fekk ci juróomi julli bu amee at rek nga matal léegi daal nit ki xam na ne bis bu ne juróomi julli la at mi ñetti téeméeri bis la ak juróom benn fukk ak juróom ak kaar kon dana xam julli yi ko war yépp nu mu toll ah koor la de ah waaw waaw kañ looloo a yomb waaw kon na mu ko boog. waaw. na waaye daawul yooyu mu daan. gis régal ko jaawaleeg julli gi waaw moom gis nga ba tey wax nañu ne mbirum régal kenn ku nekk ak sa aada. ba ba muy yokk am na ñu xam ñetti fan lay doon ñii juróom benn fan am ñoo xam ne ñaari fan am ñoo xam ne ci benn bés am na sax ñu si dul jaari bariwul waaye am na ñu si jaar jaari am ñoo xam ne ci fii seen baaraamu sànq leen lañ ko gis am ñoo xam ne duñ ko gis daañu téere yi daañu wax ne sayyidatuna Fatima bint Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mosu ko gis daawu ko gis waaw bu fekkente ne nag euh, nit ki xam na aadaam kon at mu ne dana mën a xam ñaata bis la ca dog fekk na mën na wàññiku wàññiku gi mooy bu fekkente ne day toxu bis yi mu koy gis ci weer wi masalan du toog weeru lëmm soog koy gis dana ci am jamono yoo xam ne mën na koor gi mën na ñëw fekk fan yi muy euh, fan yi nga xam ne ci la koy gis mu am ci fan yoo xam ne day dajante ak dañ koo dañuy wori masalan xam nga ni ma wax mel na tey bu fekkee ne juróomi fan la daan sax bu ko gisee dana am juróomi fan mu soogaa dañ waaye du caa génn toujours weer wu am ñaar fukki fan rek mu gis ko léeg lekk weer wi am fukki fan ak juróom-ñett mu gis ko wala fukki fan ak juróom-ñaar mën na dem ba nga xam ne weer wi day am di dellu gannaaw ba bu amee weer wi amee juróomi fan la ko mu mën na dem ba nga xam ne bu weer wi amee ñetti fan léegi bu ko gisee ci la ko jiitu fekk weer wi terewul mu gis ko ñetti fan wala ñaari fan weeru koor wi soog teru kon ci at moomu li muy bañ a war a bañ julli ñetti fan lay doon wala ñaar du doon kon juróomi fan yi nga xam ne ndax li ma wax leer na li loolu kon dana wane ne faw dana ëpp waaye du yées bu seetee aadaam moom baa xam ñaata fan la ko gis rek mu seet juróomi weer yooyu nga xam ne mooy juróomi ramadaan yi mu xam ne fayu ko ko seet mën na bañ a bari daa bu fekkee ne moom ci ñetti fan rek la koy gis trois cent cinquante fukki fan ak juróom rek lay woor mu mat ko waaye lele dana ko war lele mooy lan nit ki am bor ci koor gi fayu ko ba bëggee ba bëggee neen koor ñëw bis bu wooree rek lu fees ñaari loxoom ci ceeb wala ci dugub dana ko sarax dana ko sarax miskin ndax xam ngeen li ma wax waaw lu leer la boo waree fay nga am bor ci koor fayuloo ko ba geneen koor ñëw fan yooya bis boo fayee rek danga lele muur muur nag bokkul ak saa saa mooy li nga xam ne kenn ku nekk moom ngay joxe pour muuru buñ ko séddalee ñeent te mooy bari ci ñaari loxo moom lay joxe bis bu wooree ba jant soo dana joxe bari ci ñaari loxo yooyu loolu moo koy kaafaara moom mooy lele ci sàggan ci fay koor ba geneen koor ñëw loolu lay kon kooku di fay juróomi at yooyu le waxtu wooree ba ngoon jot rek dana lele bu ko neexee nag mu seet ni bis toll mu seet bari ci ñaari loxo yooyu wàññi mu toll bu ko peesee lu muy war a jar ci xaalis mu joxe ko wala mu natt ko joxe am na aada dama ne xanaa xam na ñaata bu gisee régal ñaata fan lay lay am loolu ku nekk war na koo xam wala même bu dee yokku mu xam ne bu ko gisee léegi ci weer bii ñetti fan mën na dem ba muy am ñeenti fan dem ba muy am juróom fekkee ne day yokku ci ñiy yokkule te na ngeen ko jànge ci xalit rek dafa am foo xam ne bu fa àggee dootuñu ko konte ndax dañu jàpp ne wéradi la waaye moom kenn ku nekk am nga sa baax maanaam fan yi nga koy gis na muy war a toll rek fan yi koy gis ni muy war a toll rek ci misaal noonu la war a noonu ngay jàpp ne at mu ne am nga ca ci weeru ramadan fan yu toll noonu yoo war a fay bu ko defee ba muy juróom nag mooy juróomi at yooyu moom la moo gën fay fay li nga dog ci koor sax liñ ci gën a santaane mooy nga bañ a lu bu weer wi jeexee rek bisu kore bi kenn du ko woor waaye bisu kore bi euh, jeexee rek nga dal di woor tàmbali woor nga xam ne bis bu ñu wax ni ku ko woor yàlla dina la defal nangam daañu la jéggal bàkkaaru nangami at daañu la ubbil bunt àjjana daañu ni ñuy wax ci nisu Shaaban ak ak yooyu yëpp bu fekkee ne da ngaa am bor mën nga ko cee fay kon it dana mel ne ki fay ki nga xam ne amul woon bor waaye dafa weer uh, bis boobu ngir am tuyaaba ji yow mi ci fay da nga ci gañe ñaar ndax da nga ci fay ba noppi da nga am tuyaaba jooju naka noonu bis yi nga xam ne bisi bijjanti la nekk juróom-benn fan yooyu ngay topp ci bisu koré bi ak yëpp nga fay ci man nga ciy fay ba noppi amaale ci tuyaaba jooju. dafay laaj ba xam ajjuma ndax mën nañ ko waajal fajar maanaam sangu xëy sangu fajar dem ba ajjuma jot ngi. ngir ci ajjuma. kay moom dañ ne boo sangoo ba noppi di lekk toog fa di lekk sax di añ sax da ngay sangowaat wala amuloo cangaay ngaay ca li nag du farata waaye lu ñu sopp la lu ñu fonk la léegi daal ca ngaay li moom mënu la nekk. boo sangoo rek solal sa yére boo solal sa yére jubalal jumaa ja noonu lañ santaane wala boog nga xam ne kon dangaa sangu rek pour set waaye sangu amuloo ca jumaa amuloo tuyaaba ji ndax bu fekkente ne danga lekk lu woyof lu mel ne danga naan kaasu meew wala kaasu kafe wala yooyu moom jéggale nañ ko waaye nag da ngay sukk di di dànkare <laughs> boo bëggee tuyaabay tuyaabay <laughs> ca ngaayal ajjuma dangay ngay sanguwaat sangu ajjuma nag bari na tuyaaba lool nag lu bari tuyaaba la saxaaba yi ci xeloon la ñëw benn bis Seydina Omar bi mu nekkee xalifa mu toog ci kaw minbar bi di xutba naa Ousmane aksi mu ne ko aha waxtu yi nag ngeen di julli si mu ne ko ah man de ma ba ma déggee nodd gi rek damaa dal di jàpp rek dal di aw ci yoon mu ne ko ah jàpp nag te sangu woo ngeen xam ne kon sangu am na solo ci bu dee cangu cangu tel korité wala tabaskeeg yooyu moom bu la neexee sango ca fajar ndax cangaay loolu pour bis bi la cangaayal ajjuma nag ngir julli gi la moom moo tax danga ko ci war a jokk da ko ci war a jokk cangaayal ajjuma euh, korite nag moom bis bi la léegi bu fekkoon ne weer wi feeñ ne boo xëyee su la neexee nga sangu ba set toog def la neex ba julli gi jot nga dem julli ji am nga tuyaa bay cangaayal ndax bis bee tax ni nga xamee ne euh, jullik ajjuma yére yi ngay sol donte yu màggat la mu weex moo gën moom lañ ci gën a taam bu dee julli it mu yees nay lu bees donte dafa ñuul wala nu mën a melit na bees lañ ci gën a loolu wute nañ ko. benn jigéen la ne day laaj ndax daggan na ci jigéen mu jébbalu ci keneen ku dul borom këram. waaw laaj bu doy waar a ngoog ndaxte benn <laughs> jigéen dafa am ay xaq. ci borom këram yu mu ko ameel boroom kër bi am ay xaq yu mu ko ameel bu fekkent nag léegi xaq yi nga xam ne ameel na ko boroom këram xam na ko matal ko jéblu moom leneen la du mbiru sharia mbiru xaqiq la mbiru a mooy war-war yi nga xam ne moo war jigéen ji ci ku góor ki war-war yooyu sallallahu alayhi wa sallam nee na ku góor ki bu amoon ay góom ba mu daj yaramam muy ci mbir ku jigéen ki ñoom mark ko yépp ba mu set du tax mu jot xàqam nee na waxtu wu génnee këram ci lu dul ndigalam tànk yu mu jéggi ba muy dem ba muy des yépp ci safara la ko jaar mu ni waaye jigéen ji bu jullee julli juróomam ndax julli juróom farata la farata moom kenn mënu koo yenul kenn kenn sañu ko farata moom nit ki da ko loo dégg ñuy wax it farata ji moom na am ba noppi woor weeram wattu boppam topp ndigalu borom këram bu keroogee ñu ubbil ko juróom-ñaari bunti àjjana yi mu tànn bu ko ci neex dugg ca foofu moo fi gañe moo fi gañe góor gi ndax góor gi moom mënul loolu ndax ku jigéen ki moom gannaaw farata yi rekk bu ko defee naafi la yeeg koori ngàtt nga yeeg yooyu yépp ngërëmal ki mu nekkale ko ëpp ëpp doole moo ko ëpp tuyaaba ci moom ndax fekkonte ne dafa bëgg a woor bis boo xam ne bii dafa bari tuyaaba ni ki ashura wala kazu rajab wala sha nisfu sha'ban wala yooyu lépp mu tere ko bu wooree non seulement du ci am mm, tuyaaba mais dana ci am bàkkaar waaye nag farata ji moom bu ko ku góor ki ne woon bu ko julli na ko julli bu ko nee boo jullee boo jullee julli eh, farata gi wax lu tiis itam na ko julli ndax kenn du topp mbindeef ci mooy sans borom ndax yàlla bi muy sàkk mbindeef mi kenn fekkiwu ko kenn dimbaliwu ko kenn amu ci xàq lu dul moom kon lim la sant amul benn jaam bu mën a màgg màgg ba màgg ba tere la ko am na rek genn jagleel gu ñu jagleel yonente bi sallallahu alayhi wasallam sooy julli mu woole nga wuyu war ngaa wuyu moom rek nag ci mbindeef ba mbindeef yàlla yi jeex moom rek moo ci war a mën a woo kuy julli mu dog julli gi wuyu ko du keneen bu fekkente ne nag euh, ndaw si li ñu waxoon léegi julli na julli juróomam matal ko nim ma ne woor weeru kooram lu mu ci dog fay ko wattu boppam bañ a jàdd topp ndigalal kooku nawaafil yi nag nawaafil yi jébbaloo ci gën xaqiiqa la nag boo ko waxee ñu jàng sere kese te xamuñu leneen ñu weddi ko ndax ñàkk xam bu fekkente ne nag du fanq benn xaq ci xaq yi nekk diggante ak boroom këram sañ na ko sañ na ko bu baax a baax bu mu fanq nag benn xaq ci li mu warloog boroom këram bu mu ko ci naqaral itam bu ko bu muy def itam loo xam ne daf ko koo tere mu def ko waaye lu dul nga xam daf ko tere ngir dëng ko fekkee ne daf koo tere dara mu def ko ngir dëgërante bopp moom moo xam day ziyaare ji wala lu muy defi ca kam jébbalu mu tere ko te terewu ko ko ngir dëng ngir dënge ko wala ngir ne ko jubluma foofu bu dul bu dul bu fekkee ne loolu la ko jubloo jubloo ko ngir dënge ko wala ngir loolu mu def ñàkk koo neex te mu jaar ko ci yoon bu dul loolu bu ko teree na bàyyi la mu ko tere waaye nag sañ na ko mu ko benn boobu la laaj kon boobu la benn xam jigéen boo xam ne karoom dafa dolliku xanaa dolliku gu yokk la ci jublu xanaa zadat la wax bu fekkee karaw gi dafa ko ndax war na ci moom mu tiim karaw moom moo ko dolli mu tiim karaw gu dolli lu mu joteeg tiim man ma la li mu laaj dama li mu wax de man xaw ma ko waaw dama ne bu fekkee dafay dafay yokk karawam ki yokk karaw ak ki yokkul karaw ñoo yem ci tiim la leen di tax a tiim mooy ñàkk ndox wala am ndox te feebar nga xam ne boo jàppee sa tawat dana dolli ko wala dana yéex a wér wala tawatuloo waaye boo jëfandikoo ndox mi danga tawat yooyu mooy tax a tiim benn danga ñàkk ndox wala nga feebar te boo jàppee feebar bi yokku wala mu yéex a wér wala am nga ndox wér nga waaye boo jàppee feebar yooyu mooy tax a tiim ki jokk karawam ak ki jokkul karawam ñoo ci yem ndax tiim moom muy jàpp muy tiim bu dee jàpp bopp bi daf koy masaa du ko raxas bu dee sangu itam sangaayu farata bi nga xamee ne Seydina Abdullah ibn Abbas dañ ko doon laaj jigéen ji sangu te lettu te mu ne dana jaxase létt yi ba ndox mi dugg ci lépp bi ko sayyidatna Aïcha yëgee radiyallahu anhuma dafa bu ko déggee dafa ne eh, waaye ibn Abak teewoon mu ne rek na firi karaw gi li mu wax day du noonu ndax man daanaa sangoon teeg ak daanaa sangook rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci benn ndab te duma weesu ñetti tànk sotti ko ci sama bopp ci cangaay kon nag ci tiim gi ak jàpp gi loolu mën na cee bañ a feeñ li am kay moo di li jokk karaw gi mooy li araam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na la'ana allahu alwasilata walmawsulata lahu walmasitata walmutafallijata walmutanammisata aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam suñu boroom rëbb na ki yett ay bëñam defar ay ay saaraar ay sàkka la rëbb na ki jokk karaw ak ki ko koy jokkal rëbb na ci wat karawam jigéen ji wat karawam ba fii ba ca kaw pour leeral jëfam yu mel noonu ak lépp loo xam ne day soppi bindu nit ki lépp luy soppi bindu nit ki doonte sax niñ ko sibe ak niñ ko rëbbe lañu bañe itam ki nga xam ne day soppi li mu doon muy góor di sol yére yoo xam ne yére jigéen la nga xam ne ko gis jigéen nga koy teg wala muy jigéen di sol yére góor yoo xam ne ko gis góor nga koy teg loolu yépp araam na naka noonu soppi sa yaram ba mu xonq cur ba nga xam ne ku la séen rek defe ne nit ku weex nga tubaab nga wala naar loolu itam tere nañ ko kon jàpp nga moom xaw ma lu ci jokk karaw gi wuti ndax jokk karaw du tax a jàpp du tax a tiim day fekk nga xam ne mënuloo jàpp tiima war ci yow te mooy ñeenti sart yi moo waxoon bu nekkee ci yow kooku moom da nga war a tiim moo xam jokk nga sa karaw wala jokkuloo sa karaw bu nekkul ci yow da nga war a jàpp booy jàpp nag da ngay masaa sa bopp rek jeex waaye nag li araam jox gi moom ci bopp moom la ñu tere dama doon laaj ndax kii ji góor ni muy jaamu yàlla ak jigéen ni muy jaamu yàlla ndax dafa am différence ndax damay gis souvent bu mbooloo toogee góor ak jigéen toog ba julli waxtu julli jot bu góor ñi jógee di jàpp pour pour waajal waxtu wi jigéen ñi toog buñ paree ñu àndandoo julli ak parlu mi góor ñi am souvent ci ci jaamu yàlla gi jigéen ñi duñ ko am deuxièmement may laajaat lan mooy wàllu ci jigéen ci lislaam ngeen jéggal ma tuuti euh, hadis bi bëgg a wax du sama wax man waxuma ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax maanaam euh, dafa ne woor na ba ngoon jot ñu ubbil ko àjjana mu xool gis mbaxana ya bari ca lool musóor ya néew ja ñu ubbil ko safara mu xool gis musóor ya bari ca lool mbaxana ma <laughs> mbaxana ya néew ca ngeen jéggal ma loolu bu leen ko jàppee nag lu dul nii ma koy bëgg a wax ma misaal ko xuppe la ngir bëgg jigéen ñi farlu ndax yu bari dañoo jàpp ne waru leen loolu rek la yu bari dañuy jàpp ne daanaka soxlawul benn ñoo ëpp lu ñuy jëw ndax ñoom kenn ku ci nekk yaa ngay seet sa moroom fa mu jaar la mu sol mbubb bu ko solee ñaar yoon nga ne ay miin lugaam gi xanaa moom bis bu nekk li lay sol ku la romb nga seet fu mu jëm ak lu mu fay wuti ah diw de moom day dem kër diw sàngam rek lay dem boo xewlee dara joxe fukki dërëm nañ la jox téeméer kala koy jox xamul xolam sedd na ci wala déet riba lay doon am jot lool nag lu ci bari nag am jot gee ko waral jot gu bari gi ak góor ñi dañuy liggéey am ay warugar yoo xam ne dana dox seen digganteeg lu bari bari léeg lekk toog ci jataay boo xam ne dañuy war a toppatoo affaire yi jàmbur seet ki mbubbam gàtt na wala dafa ñeme tilim wala nit ki dafa bëgge wala kii daal lu nekk rek nga seet ko ci nit ki te yow doo seet sa bopp te yi ngay wax yëpp yu ci bari am na ci yow waaye doo ko seet yooyu nag gannaaw jëw noonu la garaawee toppatoo mbiri jàmbur itam noonu la demee wax lu la wóorul te ñoom dañuy faral di daje ndax dañoo am jot dañuy faral di dajaloo su dajaloo moom xam waxtaan bu neexee rek jëw dugg na ca bu ngeen rek du ngeen nit ñoo xam ne mbiri xam ngeen di toppatoo la ngeen di fàttalente ay kii lu dul waxtaan ni waxtaanu adduna rek boo tudd jëw dana dugg jaxasoo nag yi ci nekk dafa bari gannaaw jëw wax lu dul noonu loo xam ne wóoru la bari na ci te sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama dana wax baat boo xam ne du ca jublu lu dul reeloo ñi mu nekkal yomal xayaam dana ci xalambay ci xuri safara juróom-ñaar fukki nawet ñee doomu aadama dana xuus ci lëgg-lëggi safara yoo xam ne dara wutu waralu ko dul benn baat kese bu mu waxoon am jot googu ak jaxasoo gu bari gi toog di waxtaan moo waral musóor yu bari yooye ca béréb ba te néew ca béréb ba ca des góor ñi seenu ñàkk jot ak liggéey lu ñu indi seen kër bokk na ci li waral seenu jot bariwul ba ñuy jaxasoo ba ñoo gën a néew lu ñuy jëf jigéen ñi itam lu ci bari noonu nga xam noonu la ñuy seete seeni moroom la mu sol la mu am la mu ñàkk fa muy dem la muy doxal noonu la ñu ragale ñoomit seen bopp ba nga xam ne yu bari sañu ñemewuñ ko bu diw xewlee fii indi nangam ak nangam léegi yow faw nga indi lu toll noonu wala lu ko ëpp dal di sas sa bopp loo xam ne fu ne mën nga faa dugg leb yi fi jaamur doo ko fay bari na ci nag ñu ñeme bor lool itam ñeme bor yooyu yëpp nag bu fekkente ne boole nga ko tàyyeel lu jëm ci yàlla jàpp moom ni mu waree ku jigéen ki la waree ku ni mu waree ku góor ki la waree ku jigéen ki jàpp farat la inna taharat la day naa wajabat zikran wa ijmaan wa sunnatan sabat taarikuha bi xeyri addin uqila bi xeyri usulin uqila yuqtalu addan duna kufrin fa laab ni julli ware la laab maanaam ci njàpp bu la waree bu sa njàpp toje wala cangaay bu la cangaay waree noonu laab gi ni mu waree képp ku ko weddi ci sharia dañ laa war a taxawal rey la ndax mu ngi mel ne ku weddi julli ne warul ki ko weddiwul nag te du ko def laysa lahu bi zalika tayammum yawmal qiyamati siwa jahannami tiimam boobu mu ngi si al jawharu nafis du ci am yawmal xiyaam lu pay lu dul safara su tam du sama wax man kon li war ci góor gi moo war jigéen ji wuute nañu rek yenn ti jaamu wuute nañ ñu koy defee lu mel ne ki julli am nañ yenn defin yi ñu war a wuute moo di jigéen ji dañ ko sant mu muuru ba kanamam rek ak ñaari loxo yi mooy feeñ bu taxawee day day tappale ñaari tànkam ko góor dafa war a soreel ñaari tànkam naka noonu buy sujjóot ni nga xam ne jigéen ji dafa war a tappale foofu ay tànkam ak i loxoom góor gi dafa war a yërale maanaam soreel yu mel noonu moom la wuute waaye li war moom ñaar ñoom ñaar ñëpp la war ni mu waree kii la waree kii alquran bañ na ko fu mu waxee man amila salihan min zakarin aw unsa lay wax kon fu mu tuddee góor tudd la fa jigéen surtout lahzabi innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal sa'imina wal sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizati wal dhakirina allaha kathiran wal dhakirati a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman fu mu tuddee melaw góor googu rek tudd na fa melaw jigéen ji kon ñooyam ci li leen sharia teg waaye falal na jigéen ci kaw ay lam ne jubóog ki mu nekkal moo ëpp tuyaaba rek waaye lépp ñoo ci yemle foofu it nag waaye fal la kon nag gannaaw jigéen ji lim jëf lañ koy fay góor gi lim jëf lañ koy fay te liñ sant kii lañ ko sant amul xajale na kon góor ak jigéen lu dul góor ëpp nag li ñuy wax responsabilité góor a ko ëpp bul ko ëppale ndax moom mooy sàmm bi te bu ëllëgee moom lañuy laaj ndax góor gi war na bu jigéen ji xamul ay farataam war na ko koo wax bu mokkalul lu mu jullee war na ko ko jàngal bu ko ko ku jigéen ki sañ na seeti keneen ko ko ko jàngal ah keroog bu ñu layoo bu fekkee ne jàngalu ko ko bu ñu layoo mu yeyu te xam na ne mënu ko te ñàkk man moo tax du ko def bu yomal xeyaam bu ci la yongu ko la yongu ko jigéen ñi kon lépp lu góor ñi am wàll am nañ ca wàll ndax lépp lu ñu leen teg teg nañ leen ko lépp lu ñu leen dig ci lu baax it nañ leen ko seet nañu ay jigéen yoo xam ne buñ seetee ci saxaaba yi daañu gis jigéen ñoo xam ne daañu jëf loo xam ne lii néew na góor ñu ko man Sayyidatuna Aïcha benn bis lu mat ñaar fukki junni dinaar dikkal na ko ci benn bis mu joxe lépp ba bi muy reer ba bi muy reer ñeex la doon reere aleykum salaam ba mbindaan mi ne ko li nga joxe lépp tey ci alal xanaa boo ma waxoon ma jënd la yàpp wala ma jënd mburu mu ne ko mënoon nga ciy jënd yàpp wala mburu mu ne ko boo ma ko joxoon boo ma ko fàttali woon ma def ko waaye fàtti naa ko xam ne kon kooku xam na ne liñ sant góor ñi lañ ko sant xam na ko boobu laaj defe naa loolu doy na ci góor gi ak jigéen ji ñoo yam ci sharia li ñu kenn ku ci nekk sa farata liy farata ci yow mooy farata ca kee jigéen ji fi mu wuteeg góor gi mooy muuraay gi liñ ko sant mu bañ a feeñal yaramam góor gi awraam mooy li tàmbalee si jumbo xam ba ci ñaari woomam li ci def li ci lu ci feeñ ci lu dul loolu du ci am bàkkaar jigéen ji nag lu dul kanamam ak ñaari loxoom tudde nañ ko awra warula feeñ ci julli la gën a euh, foorati rawatina ba ci karawam sax kanam ak gannaawam itam noonu kon bu dul ci julli yi war na koo muur loolu daal mooy li ñu wute ci des yëpp nag ñoo ko bokk euh, sëriñ Fall day laaj dooni astajib lakum mu ne aaya boobu man lan mooy melow jullit bi nga xam ne ah bu ñaanee suñu borom wuyu mu ne itam moom dafa nga firil ko yuxsharul maru ala ma mata alayhi laaj bu njëkk bi dafa wax ne udduuni astajib lakum suñu borom moo ko wax ci alxuraan ñaan leen ma ma may leen ku tabe ba naan ñaan leen ma de suñu borom rek azza wa ndax li ma amee du jeex te tabeem yéemewul fenn adduna ak alaxira ak tabim xaju ci duuni astajib ñaan leen moo may leen ñaan nag dafa am ay charte yoo xam ne bu charte yi dajee rek ñaan gi nangu na nga yëg ko ak nga yëg ko nga ñàkk gis la nga doon ñaan ak nga ñàkk koo gis lépp ñaan gi nangu na charte yi mooy lan nit kiy ñaan lu lewul bu mu nekk ci biiram lu araam bu mu nekk ci biiram fekk bu mu fekk ne biiram sàngaraa nga ci ba noppi muy ñaan wala lu léewul ba noppi muy ñaan duñ ko nangul li mu sol bu fekkee ne léewu ko li mu ñaan du nangu bërëb bi mu toog bu fekkee ne sañu cee toog bërëb bu la boo xam ne neexul boroom bu ñaanee duñ ko nangu bu fekkee ne nag yooyu mucc na ci mu jublu ko tàllal suñu boroom azza wa jalla ay loxoom suñu boroom dana nangu ñaan ko bokk nag ci teggi ni ñaan bul ñaan lu paase ba noppi démb weeru weer yu feeñul woon ngay ñaan weer yu feeñoon démb te nga di ko ñaan tey lu mustaxil la bu fekkente ne li nga sol ak li nga lekk ak fi nga toog lépp lu laab la nga jubli penku taalal suñu borom sellal nga teewlu suñu borom dana nangu sa ñaan nangu ñaan gi nag ñu bari dañuy ñaan ba noppi ñaan gi nangu ñu ne ñaan gi nanguwul te loolu tere nañ ko waxtaani naa ko ba tey da ngay ñaan suñu borom nangu ñaan ba noppi xam ne nag loolu bu ñëwee du la jariñ ndax am na lu lay bëgg a dal te loolu bu la dalee li nga doon ñaan boo ko amee du du la jariñ dara mu fanqal la loola weccee ko li nga doon ñaan boo defee gisagoo li nga doon ñaan nga ne ñaan gi nanguwul wala nga bàyyi bañatee ñaan ñu xañ la lu bari ndax féeg yaa ngi continuer ñaan moom boo ñaanee boo gisul li nga ñaan it continuer di ñaan rek loolu la ñu bëgg ndax waxtu woo ñaanee rek may nañ la dañ lay may di la may li naroon a tax doo mën a jëriñoo li ngay ñaan ba nga xam ne rek li ngay ñaan nag ñu jox la ko bu dikkee jëriñ la te moo gën ci yow ñu soog la koy jox waaye féeg yaa ngi ñaan rek ñu ngi la koy may waaye bu ñu la ko mayee rek gis lu tax gis lu ko gën ci yow ñu watte ko loola ñu defal la loola am na ay nit ñu ñuy nangu seen ñaan ak béréb yoo xam ne dañ fay nangu ñaan ak jamono yoo xam ne dañ fay nangu ñaan nit ñi ñuy nangu seen ñaan doom joo xam ne ay waajuram gërëm nañ ko dañuy nangu ñaanam ku am yàlla wala mu am ngërëmal wàll yi dañuy nangu ñaanam ku ñu tooñ dañuy nangu ñaanam aji tumuraanke yoo xam ne mu ngi ci réew mu mu dëkkul jaaxle dañuy nangu ñaanam aji woor dañuy nangu ñaanam ñooñu dañuy nangu seen ñaan nit koo xam ne itam borom cër yu sàmm ak lamiñ wu sàmm itam daañu nangu ñaanam bërëb yi ñuy nangoo ñaan ak jamono yi ñuy nangoo ñaan béréb yi bàmmeel yi yonent yi wala wàllu yi wala gaañu baax ñi dañ fay nangu ñaan naka noonu bërëb boo xam ne bii dañ fay jàng alquran buñ jàngee alquran ba ki xam ne day def waqafam ba àggale diggante nangu ñaan la rawatina nag boo xam ne dafa wàcce ba jeexal tey kaamil bi mu ñaan naka noonu ci biir alquran ci biir aaya yi am na diggante yoo xam ne dañ fay nangu ñaan wa iza jaatumu ayatun qaalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullahi diggante boobu bala ngaa wax allahu a'lam haysu yaj'alu risalati diggante boobu loo fi ñaan mu nangu ci woor bay dog ki nga xam ne itam diggante kii nodd fi tolloo ci xayya ala salaa ak xayya ala ci xayya ala falaa xayya ala falaa boo fi ñaan day nangu mboom daf fi nangu ñaan naka noonu itam ki nga xam ne dafa woor ba ngoon jot moom itam mu ñaan dañ koy nangu béréb ñuy nangoo bu ñuy nangoo ñaan la naka noonu booy naan ndoxum sam-sam bi nga koy bi nga ko tiimee di war a naan nga ñaan diggante boobu itam dañ ciy nangu ñaan di dal ndox bay sóob waxtu woowu dañ fay nangu ñaan ñaanee suñu borom dana ko nangu naka noonu jullit sa mbokk jullit moo xam ne nekku fi nga toog sa xel dem ci moom nga ñaanal ko dañuy nangu ñaan nga moom itam kon ud'uuni astajib waxi suñu borom la ñaan leen moo may leen ku ñaan suñu borom rek dana la may charte yooyu nag mooy teggi ni ñaan mooy tax ñu nangu ñaan bokk na ci teggi ni ñaan nga jublu penku tàllal sa ñaari loxo boo àggalee nga li ci sa ñaari loxo raay ci sa kanam loolu bokk na ci teggi ni ñaan ak bi ngay ñaan nga jublu penku bokk na ci teggi ni ñaan ñaareel bi mu ne woon bàkkaar yoo xam ne day tee wax naa ko lekk lu léwul ak tooñ ak sàggan ak xol bu tëx bu lëndëm yépp dañuy day tax ñu bañ am na kay kii bu mu waxoon beneen bu mu ci tegoon ah, eh, ah, waaw yuhsharu al mar'u ala ma nit ki ci melow yu mu deewee buy dekki ñu fang ko mu jëm ca fa ñuy daje melaw woowa la fay demee mooy yuhsharu al mar'u ala ma mata bu fekkente ne dégg ngeen ñu naan nit ki bu ñu nit ñi bu ñu dekkee ni ñuy wutee ñii dañuy sañse dara du leen manqué dañuy sol bu bëgg tubéy ak am dal am mbaxana am kaala am lépp luy rafetal nga gis ñii daañu am mbubb tubéy duñu am dàll nga gis ñii am mbubb duñu am tubéy nga gis ñii am tubéy duñu am mbubb nga gis ñii ngemb nga gis ñi xaw fàlle yi dong seen digg moo leen di wër xaalu nit ki nag ni xolam mel mooy melow bi bu fekkee ne bi muy dee xelam lépp ci àdduna ak xolam ci àdduna la nekk noonu lay dekkee dekki boobu mooy ki nga xam ne rafle nga ci xalaat ëllëg sa xol rafle na ci xalaat ëllëg bi muy booy dekki kooku rafle woowu xolam rafle ci lu baax bi muy dee mooy rafle yaramam woowu bu dekkee di dox jëm ci bërëb ba ñuy daje bërëb ba jaam ñi di daje ñu àtte ñi di leen àtte loolu mooy yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi doomu aadama bi ñi nga xamee ne noonu lañu wutee kon ci seenu melo ci ñii solu ñii rafle noonu la ñii di gaawe ne luy naaw ñii gaawe ne fasu naaru góor wuy daw wala oto ñii mel ne kuy waaxu ñii mel ne kuy temp ñii di raam ba ci ñii bërëngu ca jëm ca bis ba ca jëm ca bërëb ba te ñépp daañu dem ba àgg ndax bu fekkonte ne yow yaa ngi raam raam boo xam ne dafa yéexe ne benn kilomètre bala nga koy raam mu am fukki junni at it dana yàgg ci yow yàggaay boo xam ne da dem ba àgg ca béréb ba mën na fekk mu gaawe ne xefinu bët ci ñeneen ñi bërëb mu gaawe ne xefinu bët waaye dana yàggee ci yow ne téeméeri junni at nga di ko raam ci ab dagg ay lañ sa pusa ba ba ngay àgg fa jaam ñiy daje waaye faw tey da yenu sa poids wu moom ngay jéggiwaale it siraat poids bi nga xam ne mooy bàkkaar bi moom ngay jéggiwaale yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi mu ngoog ki nga xam ne itam leeru ngëmëm dafa mel ne weeru laylatul badr wala mu leere na làmp ba gën a leer wala sondeel noona lay dekkee bu dekkee lëndëm bu gën a tëx leeru ngëmëm moo koy niital fi muy jaar fi muy teg ay tànkam ba tey mu bokk na ci yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi ci melo wa mu deewee ci ngëm kon nit ki bi muy dee li mu am ci ngëm li mu am ci yéene ju rafet li mu am ci ragal yàlla li mu am ci jëf ju rafet buy dekki mooy waajtaayam mooy aw meloom mooy warwaayam yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi moom dafa dégg te ñu ne addiye moo gën sarax mu ne lu waral loolu addiye moo gën sarax yomb naa xam ki ñuy jox addiye ni mu ëppee daraja ki ñuy sarax rek ci zahir sax noonu lañu ñu ëppantee noonu la ñu rawantee sarax bi mën nga ko jox képp ku lot addiye bi doo ko jox ku mu da nga koy jox koo xam ne kii danga gëm ne am na ngërëmal yàlla waaye wala budul moom ka tax nga di ko ko jox da gëm ne am na ngërëmal yàlla ni ñu fulee sarax ba ba fulub sarax àgg dañ koy fulaat dañ ci fulaat mu jëm ci addiye yeneen fulati mu soog a mën a jot addiye kon ndax bu fekkee ne dañu ne man xadama na artafaa liggéeyal miskin mi ni ko liggéeyal xutbul xaws bi ni mu ko ëppee doole noonu la seen i mu wutee ndax jaam bi nga xam ne nga seral xolam benn bis moo ëpp doole jaamu juróom benn fukki at nga jox ko niroowul ak ki ngay jox nga xam ne da koy sarax bi nga xamee ne booba xale la maam Cheikh amoon tool fii ñu daan ci bay benn bis bàyyi ñëw daal di man xadama saalihiina irtafa mu ne li baat yi la ko Cheikh wax ku liggéeyal gaa yi gaa yàlla yi saalihoon yi yàlla def na def dana la yëkkati ca la waxee ne liggéeyal wàll yu benn bis moo ëpp doole jaamu juróom benn fukki at yi ñu nangu kon nag loolu moom lu leer a leer a la maanaam euh, jëm ci loolu seen bi di ziare maanaam sart nan lañ war a ziare ndax bu toogee waroo di wax ci kanamam wala ngay waxtaan wala ngay wax yu ñorul ak yooyu te léeg-léeg rawdu bu tedd bi am ci ñoo xam ni ñàkk xam bu ñuy dugg dañuy waxtaan ba ci bunt bi wa illaa maanaam du ñu duggaale njàpp wala ñu jàpp ni ki ñuy siyaare déggul li ñuy wax ma bëggoon daal foofu ku ñu fi leeralal ba beneen yoon nu mën a siyaare na mu ko bëggee waaw boobu am na maanaam moom it lool eh, xutbul xawsu dafay ku donn yonent sallallahu alayhi wa sallam ku donn yonent nag canam yellee warugar yépp day taxaw sàmm yi dañ daan def bu ñu werantee ñoom seen bopp wala ñu xëccoo dara bëgg yonent bi sallallahu alayhi àtti leen buñ tolloo ca gannaaw kër ga dañ naan Mohammed génnal waaye àtti na di ko woo alquran ne inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktharuhum laa yaqiluuna walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran lahum foofu la suñu borom tàmbalee nag di yar saxaaba yi ak jullit ñi di leen xamal xaqi ku mel ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne bu fi jógee ñu taxaw taxawaayam mu ne inna allazina yaqub ya ayyuha allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen bu leen yëkkati seen baat mukk ci kaw baatu yonent bi bu ngeen di wax bu leen di waxe ak moom ni ngeen di wax ak seen moroom ndax seen jëf yi ngeen jëfoon kon day yàqu te du ngeen ko yëg nga xam ne kon li yàq jëf bokk na ci mu di yonent mu di wàlli yu bu mag nga teggi yi war sa diggante ak moom nga wàññi ko moo xam da dangay wax ak moom di wax ca kaw walla ngay wax ni ngay wax ak keneen bokk na ci yi nga xam ne itam day waral mujj gu ñaaw ak sukuraat su metti ñuy nodd ngay wax wala ñuy jàng alquran ngay wax wala ñuy wax hadis yonente bi sallallahu alayhi ngay wax kon teggin yooyu nga xam ne moom la suñ borom jàngal jullit ñi ñoom bu ñu bu ñu fi jógee bërëb bi ñu leen denc mu ngi mel ne bu ñu dee dund bi ñu nekkee ci àdduna noonu lañ mel worma yi nga xam ne moom nga leen waroon a wormaal bu ñu toogee noonu nga leen war a wormaale boo xamee ne ñu ngi leen denc itam ci suuf si bu fekkente ne jaam bi nga xam ne suñu borom daf koo ormaal ormaal ko ba lépp lu bokk ci moom ba ci yéreem yi muy sol wala lépp lu muy laal am orma am barke boo xam ne mën na alak nit mbubb mum doon sol sax boo ko joxee nit ku laabul boo amee basira dangay dégg mbub mi di jooy ak lépp lu doon laal ñu jox ko keneen koo xam ne kii du ku sell nga dégg ni muy jooye ngir bañ a dem ci loxoy kooku walla ngir bañ laalanteeg yaramu kooku noonu nga xam ne orma jooju nga xam ne xaqam la jumu moom nga xam ne loo ci wàññi daañu la ko laaj ëllëg te wàññi di yàq sa jëf di metti itam sukuraat kon boo jëmee ci moom jëllale naa ne waratoo waxtaan waxtaanu àdduna warlu waaye sa xel rekk war nga koo génne ci àdduna def ko ci yàlla ba ba nga fay jóge loolu mooy tax nga gën caa jariñu te mooy tax doo ca loru waaye fépp fu ñuy jariñoo nit mën na faa loroo ndax la mu laaj ngir jariñe boo defee lu safaanoo moom rek mën na laa lor ndax jëriñu ci dara mu ngi aju ci gëm ko di Cheikh Abu Yusuf Bustami ne beneen wàll yi moo doon ku doon siyaare bàmmeelu Cheikh Abu Yusuf Bustami mu ne ku ko siyaare seeram dana araam safara am benn jàngkat boo xam ne faqih lay faqih xam ne ko yéen daal te ngeen di wax ba di wax lu ngeen xamul waaw xanaa bu fekkonte ne Abu Yusuf Bustami am na daraja yi ku mucc walla nga xam ko Omar ibnu Hisam maanaam Abu Jahl mi nga xam ne dafa dëkkoon ak yonent bi benn dëkk ba ñuy xale ñuy bëree ak di xeex di laalante te ma nga dëkk safara defe nga ne bu Abu Yazid amoon jooju daraja xanaa yonent bi kon kon Abu Jahl ak ñeneen ñi mel ne moom ñëpp daañu mucc mu ne kon loola loola la tax ñàkk xam-xam abu jahlin gisul yonant bi kum gis jirim ba abu taalib yaroon la gis jirimu abu taalib bala gis moom waaye gisul yonantu yàlla bi mu dal di wedam xamatul lu muy wax kon ki bëgg a jëriñu ci wàllu bi day xam xàqam jox ko xàqam wormaal ko wekk ko ni ko ko suñ borom sante yonent bi sallallahu alayhi wa keroog bi nga xamee ne Abdullah ibn Ubay ibn Salul benn naa naafeq bu xam nekkoon ci madina di soxlu jullit ñi di soxlu yonant bi lu ñu fexe mu yàq ànd ak eh, yahoot yi lu jullit ñi fexe mu dinañ ko xamal jaxasoo ñoom di lore di yàq ba nga xam ne fitnaal na jullit ñi lool ba mu doy waar bi mu demee bay gaañu mu dal di yónni doom ji doom ji ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo bëgg abu abdullah ibn ubay ibn salul daf bëgg nga jox ko sa yére ndax mu ngi faatu ndax mu barkeeloo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jógee taxaw sidna omar jàpp ci mbubbam ni ko abdul naafiq bi nga xam ne maari di yàlla sama ndax da nga da nga dem ci bàmmeelam wala da ko jox sa yére mu ne ko bàyyi ma omar dañ maa tànn loo te maa ngi tànn yërmande yenn riwaaye dañ bi nga xamee ne Sidna Omar insisté na ci ne yonent bi sa alayhi wasallam doo ko jox sa yére ndax kooku sobe la dafa ne bàyyi ko la koy jëriñ du mbubb mi lu tax mbubb mi mënu koo jariñ te génn wëñ rek bu bokkoon ci mbubbum yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën naa ramu ab dëkk lam ko gëmul a tax ñàkk gëm gi mu ko ñàkk gëm ak ñàkk teggin gi mu koy ñàkk teggin moo waral loolu kon nag yépp waa ju baax boo bëggee barkeem dal la da koy jox xàqam ci wormaal ak ci màggal boo jëmee ci bërëb bi bërëb bu ziar bu daan sax yeneen armeel yéle da nga asalaamaaleykum diyaara qawmin muminina rahimallahu almustaqdimina minkum wal mustaaxirina minna wa inna insha allah bikum la laaxiqoona li nga xam ne noonu lañ ko yoon digle boo duggee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nga toog ci gannaawam jublu penku mu nekk sa digganteeg penku nga jàng ñaan yi ngay jàng jox ko addiyee ba noppi walbati ko dikk nag ci kanamam teewlu suñu boroom ci sa xol ñaan nag say soxla ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak worma yi wala yuy tëdd ci béréb bii noonu la tërale tëralee bu ko defee tuyaaba ju bare bare bari ak njëggal xaj na ca ak sa aajo yi la itteel faju defe naa ne mën nañoo kon nag man bala may laaj maa ngi lay ñaanal rek ci barke bu guddi gi suñu borom taaka faj suñuy aajo te yàggal na suñu kanam jeey rasulullah li ma doon laaj na man ku ma ko leer mooy soomoo li ruxyati yi aftaroo li ruxyati yi fañ xuma aleykum faatimo waaw waaw ndax li ma ci leerlu mooy dama gis ci télé bi am ñu nekk foo wax ni jamono yoo xam ne dégg ni Makka woor na te ñu am ci lu leen leer rek mën nañoo woor li ma jaaxal na mooy benn ki ñu wax kuréy bi yu bi nga xam ne ñëw na ci Ibnu Abbas te xama ne ko gis na weer yi maag mu awiya ba waa saam sax woor nañu moom da ko wax ni ko duñu nu woor ci loolu nu ndax tey lañ ko gis te dañuy woor ba ba ni matal ndax loolu lañ yoon ci bi digal loolu na kon laa ci doon laaj bi ci des mooy aaya alxuraan bi bi bi muy wax naan inna kayda saytaani da ifan ak kaana da ifan ak euh, ci mbirum jigéen ñi mën a inna kayda kunna asimun bi ci des ñetteelu laaj mooy am na bu ma la bëggoon laaj waaye ñëw naa fekk la ñaari yoon ngay waxtaan tudd ko tudd ko mooy bi suñ baa mën a ajuru la si naasa ani walam yetu saqaawata te doom fi umul kutub mbirum weer yi day waxtaan ko ba tàyyi suñu wax ne suñu boroom azza wa jalla lislaam daf koo tëral ci weer bi nga xam ne mu ngi aju ci weer wii aju tëralu ko ci atum jant bi atum jant bi xam ngeen ni mooy weer yi biir yi ak weer yi ñuy wax weeri tubaab nga xam ne amul ñuy gis nañ ko ñuy gisuñu ko ku nekk xam na weer wu ci nekk fu mu kañ lay tàmbali ak fa muy yem ak ñaata fan la nga xam ne su suñ borom bëggoon jullit ñëpp di woorandoo ko neexoon mën na ne di leen woor février wala mars wala avril wala mai bu ko defee du am séenu ak ñi woor ñi bañ a woor wala ñu naan feeñ naag seeñul l'islam dañ koo tëral ci atum weer wi loolu nag am ay secret yoo xam ne moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi aw kama qaala wa in xumma aleykum fa uddu salaasina min kamali shaaban bu ngeen di woor na fekk da ngeen koo gis ngeen woor bu ngeen di dog maanaam bu ngeen di wari dangeen ngeen koo gis wari waxtu woo xamee nag asamaan si dafa niir ba mënu gis ci seenu bu njëkk weer wi ngeen wàññ fanweeri bis tàmbalee ko fa baraxlu yemoon maanaam ngeen woor fanweer rek la la wax woor fanweer kon bu ngeen gisee tekkiwul ne kenn ku nekk danga koy teg sa bët soog a woor bu dee korite it koy teg sa bët soog a korite déedéet dañoo sàkk lu mën a leeralal ne weer wi feeñ na loolu moo di bu nekkee ci réew yi jullit nga xam ne attey lislaam ay dox dafa am qaadi joo xam ne ku gis weer wi ca moom ngay jubal boo demee ne ko gis naa ko ñi ko gis bu fekkente ne ñaar lañu dañuy woo ñi leen xam ñu seet leen ba xam ne ñii ñu maandu lañu te duñu niti fenkat bu ko defee Xadija bu làmb toog gëstu laaj ñi leen xam ñépp ba mu doy ko ne ñaar ñii ñu maandu lañu mu daldi xam le ne weer wi feeñ na booba téléphone amul rajo amul télévision amul booba daanañ for xolle daanañ yéegit ba ci montagne bu kawee ñu taal fa safara ku ko séen xam ne weer wi dafa feeñ loolu moo daan dox ci réewum jullit moo xam ne buur bi jullit la àtte lislaam lay doxal kenn sañu la taal safara wala nga fetal wala nga sor xolle ci lu dul mu jóge ci ndigalal kooku bu fekkente ne ñi ko gis duñu ñaar lu dul bari nañu mbooloo lañu déesatu ci seet ndax maandu nañu wala maanduwuñu bu ko mbooloo xasee gis rek daañu saxal ne weer wi feeñ na léegi benn bërëb sàngam bu fa weer wi feeñee mën nañoo woor borom àlluwu gerte koy wax ndax màkka du nu jullee ndoog ñoom suba du nu jullee ndoog ñoom tisbaar du nu jullee ndoog ñoom takkusaan wala timis walla gee kon mënunu bokkub àtte léegi weer wi sax am na ñu naan weer wi mën na feeñ màkka fekk weer wi ak jant bi ñuy so jant bi njëkke so mu xaw a lëndëm ñu gis weer wi ci waxtu sàngam jant bi ñëw ba bi muy so si nun ànd ak weer wi mu feeñ ñu nu gis ko bu ko defee ñu gisandew ko ak Makka loolu sax lu jafe la waaye ba tey kenn weddiwu ko li ñu weddi moo di waa Makka woor nañu rek nanu woor te gisuñu nu gis wala nu ñàkk a gis nu sax ñu àtte ci ñoom loolu moom la yoon dàq nun kay sunu réew mii ñooy gis weer te gis biñ ko gisit kenn ku nekk da ngay ndax gannaaw amul xaadi joo xam ne mooy joxe ordre amuñu it ñuy def taadil ak tajriix maanaam ñooy wax ni ñii maandu nañu wala maanduwuñu kenn ku ne da ngay seet li la wér ba doy la rek nga soog ci wéy léegi loolu mu wax ne jant bi mën na ànd ak weer wi ba ñu ba ñu soyee ca màkka waa màkka gis ko ñu teg ay heures yi nga xam ne mooy dox digganteem ak fii ñu so àndoo ba tey du gën a tuuti njuum te ndax jant bi moo gën a gaaw weer wi xam ngeen ne jant bi day raw weer wi ba jotaat ko waxtu woo xamee ne nag ñu ngi xaw a soono ndax weer wi moom du jóg ci asamaan fi bu nekkul fii mu ngi fii waaye leeru jant bi mooy tax duñ ko gis waxtu woo xamee ne nag jant bi raw na weer wi di ko raw ba jotaat ko fi mu koy jote nag di ci suñu sowwu nun bu ko rawee tuuti nga xam ne dana ko njëkk a so ba lëndam tuuti ñu mën a gis weer wi mu feeñ bu boobaa weer wi dana feeñ bu fekkente ne weer wi feeñ na foofu nag fekk na ñële ñoonu ko njëkk gis lu tax weer wi fële lay fu féete njëkk a feeñal lu ko waral xam ngeen ni day bu fekkente ne li ñu naan weer wi xëy na du dara lu dul jant bi njëkk koo fenk ndax bu fekkente ne weer wi dafa njëkk a feq jant bi ba jóg tuuti bu jant bi jógee du tee ñu mën koo gis waaye bu fekkee ne jant bee ko njëkk a génn nag dootuñu ko mën a gis bu ko njëkkee génn nag njëkk génn googu mu koy njëkk a génn daf koy gën a raw di ko gën a raw ba ba mu koy jotaat fu mu koy njëkk a jotee fi nga xam ne mooy penku fa la koy njëkk a jotee moo tax ñoom ñu dina ko njëkk a gis gën a gaaw googu mu ko gën a gaaw nag moo tax dana jafe ñu gis ko ci bis bi ñu gis ko ci bis boobu dana jafe waaye bu amee it waaye li nga xam ne moom la ñu seree sant mooy nañ ci teg suñu bët rek du ku nekk ciy teg sa bët waaye ñaar ñu maandu wala mbooloo nañ ko gis rek bu fekkee ne ñaar ñu maandu wala mbooloo gis nañ ko nag booba dog ñot na li nga xam ne nag mooy li njuumte bërëb sàngam boo xam ne dafa sori bokkul ak fi àtte ñu gis ko nga sukk ca gis ga ko ñooy gis bëgg caa woor moom la seree a dàq ndax Abdullah ibnu Abbas noonu mu ko waxee woon noonu la ko ulamaaw yi aw yaa yi ñu ci bari ñu jege ñoom am na góor gu fi nekk li fii keroog benn bis man la ko doon waxal ne diw sàngam benn sëriñ bu mag la daf ma soone fekk sëñ Tuubaa xaw ma fan ci jamonoy koor weer wi ci bis boobu toll ci ñaar fukk ak juróom ñeent ñi war a séenu weer wi fekk góor ga bëggoon a ji këram mu jóge fa ca tàkkusaan xaw ma ca tisbaar bi mu demee ba àgg ci dëkk boo xam ne fa la jant fa la ko jant soye ñu gis weer wi mu ne gannaaw dama bëggoon a waree ji sama kër waaye gannaaw weer wi feeñ na te soriwuma dëkk bi sëñ ko ne naa dellu jullee fa bi mu dikkee nettali ko ko mu ne ko demal ba fam ko gisee yaag ñooñu ngeen wari nun wareegul ndax gisaguñ ko loolu fekk si na li Abdullah ibn Abbas waxoon kon bu nu nekkee fii weer wi ñu gis ko Maroc nu bëgg a woor ñàkkuk dégg la wala ñu gis ko Mauritanie wala feneen nu bëgg a woor ñàkkuk dégg la ndax xam ngeen ne jamono yonent bi ak jamono yi ci topp yépp day bu ko Mauritanie gisoon sax te booba amul lu dul fas balay agsi si nun jant bi so te kon buñ ko mën a woor tey buñ dikkee it duñ ko nangu ndax noonu nga xam ne Abdullah ibn Abbas noonu la ko dàqe woon kon it noonu lañ koy dàqe weer wi daal réew mi ñu nekk nee ñu réewum layig la amuñu xaas yi joo xam ne dañ ko tànn ci yoon ba teg ko muy ittewoo nga xam ne ku gis weer wi da ngay jubal ci moom du kenn du ñaar du ñett kenn lay doon boo demee wax ko muy taxawal mbooloo di leen woo di laaj du ngeen xam ci ñi di ko gëstu ba mu wéer gannaaw loolu amul nit ki na seet ne ni ma ko waxee woon rek bu amoon fukki junneem di ko dénkaane ka ko doy ba doy ko ca bu ca amee ñaar bu ko nee weer yu feeñ na waaye koo xam ne kii wóoluwoo ko ci sa xaalis bu la leboon doo ko lebal te doo ko ko dénk mu doyu la ci sa alal te laa doy ci sa diine diine ji woyof rek la diine ji woyof la waaye leer moo di yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee woon na daanu dem ci jamono ba àgg foo xam ne nit ki téye diineem day mel ne ku téye ku ngëpp xal ci loxoom waaye bu boobaa ku téye diineem da nga am yool juróom fukk ci ñii nekk fi man yoolu juróom fukki saaba seen jëf ku ko am loola doy na sëkk kon nag lu jamono metti metti ku ngëpp sa diine gannaaw danga nga am loolu nanu ñaan yàlla bokk ci eh, kuréel bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne laa tazaalu taifatu min ummati zahirina ala alxaqi laa yadurruhum xilaafu man xaalifahum ba xadis ba jeex sama xeet bi faw muy am kuréel boo xam ne lu jamono soppiku soppiku dañuy nekk ci dëgg rek sax ca te ku wuute ñoom ku leen weddi ku leen xas ku féewam ñoom it du leen wàññi dara ba ba saa taxaw kuréel bu mel noonu du am yàlla day am rek yàlla na yàlla boole ca ñooña ndax fii nu toll doy na waar coow li bari na dama daan wax toujours ne lépp nag communication yi rek a ko waral ndax ñaari dëkk daanañ dend bii dëkk gis weer yu um bii umuñu lu dul ci ëllëg sa waaye kenn du ko def problème waa di waa dëkk sàngam di umoon nañ ndax gis nañu weer wi waaye fii mu nekk li xewum yàqu-yàqu bi weesu na loolu ndax léegi bu ñu xasee wax ci rajo bi ne diw sàngam tudd kilifa ne woor na te kilifa googu xëy na dafa am la ko doy geneen kilifa amul lu ko doy bu wóorul ñu ne daf kee daf koo doyul wala daf koo diingat yàqu-yàqu yooyu bu ko defee jullit ñi xàjjali ko murit yi jaar fii ne tijaan yi rajo bi la ñuy wooral tijaan yi jaar fii ne murit yi sëriñ bi la ñuy wooral yàqu-yàqu yooyu mooy li gën a mat a wattu kenn ku ci nekk ku am loola doy wooral ku am loola doy waril toujours ma misaal ne ñaari nit sax mën nañu bokk benn kër ki yoon woorloo ko kii yoon bañ koo woorloo bu ma bokkee yow nekk ci kër gi ñu séenu weer wi nga séen ko te man séenuma ko amuloo ko la ñaareel yow mi ko gis faaw nga woor yoon woorloo la waaye man mi gisul ñaar ñu ma ko wax kenn rek ma ko wax yoon woorloowu ma rawatina nag ñu bokk am réewum lëmm waaye waaye ku gis weer ku am lu la doy wooral ku mu doyul négal ba am lu la doy woor te ñu bàyyi coow li ak wax ji féewale jullit ñi ñiy jaar fii ñiy jaar fii di xasante loolu mooy li ci gën a bon ci ñàkk xam rek dem naa ba dégg ñu naan ay ay jàngkat yu naan jullit ñi nañu wut calendrier di ci woor calendrier sere dàq ne ko nañu wut calendrier di ci woorandoo ndax xanaa dañoo xamul ne yàlla santul jullit ñi nañu woorandoo santu leen nañu julleendoo santu leen nañu koreendoo santu leen nañu tabaskeendoo nañu bàyyi wax yi caaxaan yi loolu wax la joo xam ne teguwul fen li leer daal kenn ku nekk na la sa diine itteel ngay dem ba am lu la wóor a wóor a wóor loo xam ne lii mbay na la sëkk nga jàpp ca ndax amunu yi joo xam ne moo yilif réew mi képp koo xam ne kii gis nga weer da ngay jubal fa moom mu am sañ-sañu ak man-manum mën a laajte ba xam ñi wér mu woor lu amunu ko kon nag kenn ku nekk na nga jàpp ci la wér waaye bu kenn wax la kenn wooral ak waril ak yëkkal xam waaw jigéen ñi dene dañuy laaj jigéen joo xam ne nii ak góor dafa ñëw di ko bëgg te moom bëgg ko waaye lekk na alalam mu ne alal jooju ndax riba la wala déet riba la ñaari yoon lépp loo xam ne lii nit ki lépp loo xam ne nit ki wut jox na la ko te bëgg ama tax mu jox la ko te bu xamoon ne du am du la ko jox rek war nga ko ko delloo boo ko delloo riba la dégg ngeen loolu ki ñëw di bëgg nit ki lu mu la jox te nga xam ne bu xamoon ne du am du la ko jox te bëgg am ama tax mu jox la ko te bu ko leeroon ne du am du la ko jox kon bu amul rek war nga ko ko delloo yoon nag dafa xóot loolu man du sama wax du sama xalaat sharia la waaw ah, bu moo leen waaw moo waaw li muy laaj itam lu mën a jaaxal nit la ndax dafa ne alquran dafa ne pexem seytaane lu woyof la ba noppi dem feneen ne pexem jigéen lu foor la mu laaj nag loolu nam mën a demee lan moo waral inna kayda shaytaani kaana daifan nekk pexem seytaane lu woyof la inna na azimun ci suurtu yusufa ci mbirum Zalixa ak Seydina yusufa alayhi salaam pexe jigéen lu màgg la pexe jigéen nan lay màggee pexe seytaane di woyof seytaane nga xam ne mën na dugg ci doomu aadama ànd ak deretam di daw mën na dugg ci buntu xolam di jax-jaxal mën na dal di laal fii xolu nit dem laal xolu kee ñu jaxasoo léegi ñu ne fexeem lu doyee di la jigéen di nit koo xam ne kii ñu bari defe na ña góor a ëpp xel jigéen ñu ne pexem lu foor la lu rëy la loolu lañ ko mën a déggee am na ñaari euh, misaal man na ma ñu ko waxee sax euh, firi xam explication am na ñaar bu seetee li ñuy wax euh, asbaabu nuzul sababu nuzul yi wa qaatilu awliya cheytaani inna kayda cheytaani kaana daifan te xam seytaan ci ko ànd ak yàlla lu woyof la ko ànd ak yàlla te xam seytaan lu woyof la ndax suñu borom dafa wax seytaane ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam ñi nga xam ne ñooy samay jaam dëgg de benn pexe doo ko am ci ñoom doo mën ci ñoom dara booba xare la woon inna kayda cheytaan faqat lu awliya cheytaan inna kayda cheytaan kaana daifan xanaa gis nga ko ci badar seytaane la ñuy wax dóor ma ne góor mag bis booba ba mu jànloog malaayika yi ci xare badar dafa ngank lafu mbubbam ba xër ñett daw ba àkk yi ca géej ga ba jéggi géej ga ndax tiit mu ne inni ara ma la taraw na inni axaafullah wala shadidul iqaab dafa doon ruux yéefari màkk yi di leen digal ay pexe yi ñuy def ba rey jullit ñi ci xare bi naan leen yéen junni ngeen te ñee ñetti téenéer lañu di leen ruux di leen jañte di leen encouragé li adadin laa li li xaam ba iblis ne jàkk ci ñoom rek dafa dal dina bëxër ñett daw xel woo xam ne nee ñu dafa jéggi géej gi taxaw ca gannaaw naan inni ara ma la taraw na gis naa damaa gis lu ngeen gisul de inni axaafullah daay maa ragal yàlla wallaahu shadidul iqaab yàlla mbugalam dafa tar kooku pexeem amul solo foofu pexeem amul solo ci benn explication bu njëkk bi euh, inna na daif nag inna kayda inna kaydakunna azimun nag pexe seytaane pexey jigéen lu foor la dañu ne góor ak jigéen suñu wéetee góor bi day amee dooley gaynde ak xelu mbaam jigéen ji amee xelum seytaane ak dooley yoo boo ko defee rek pexem dal di màgg nag lool nag mooy inna kaydakunna azimun li indi ci aaya jooju suñu borom day nettali mbiru yonte yàlla yusuf alayhi salaatu wasalaam ak zalixa xam ngeen xissa bi lu siiw la bi nga xamee ni moom zalixa ma ci daal buuru misra soxnaam comme yonte yàlla yusufa <coughs> doomu baayam yi dañ ko añaane woon ba sànni ko ci kàmb bu nekk ca àll ba bi nga xamee ne jëgg ji romb nañu di wut ndox ba yoor seen baat mu jàppandu ca génn ñu dem jaayi ko misra biñ ko jaayee misra jënd ko nag yóbbu ko ci kër buur bi xam nga ni yonte yàlla Yusufa ni ñu waxoon noonu la rafete woon ba doy waar rek bi nga xamee ne Zalixa moomu mu ngi jéem a sàkk pexe ci moom waaw xam ngeen xista bi bi mu xottee bi mu dee daw te mu xotti mbub mu jàpp ko mbub mi xotti ko ci gannaaw fa la maara aqa bi soo xutta mi qaala inna min kaydikunna inna kaydakunna azimun pexe yooyu nga xam ne yusufa lawla an raa burhaan bu dul woon li nga xam ne suñu borom xas na ko bind ca diiwaani yonante ya dëkkal ko àjjana mu bokk ca ñu gën a màgg ci way texe ñi bokk ci ñu yàlla wóolu ba yónni leen ci jaam ñi ñu di ay yonent ca bokkul woon leneen am ngir xamle nag kon loolu pexe moo mu nga xam ne te bu ñu bokkul woon li ko naroon a def du dara li ko naroon a yóbbu loolu du dara lu pexem jigéen loolu moo tax mu ne inna na azimun pexem jigéen lu màgg la ndax wala xad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhan rabbihi wala xad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhan rabbihi xam ne kon foora foora foora la ku ci nekk nag maanaam bi nisbati la maanaam li tubaab di wax lu relatif la bu buñ ko seetee ci context bi mu kii moo tax ñu waxee ko noonu iblis ka pexem woyof na ci jaam yoo xam ne dañoo ànd ak yàlla it malaayka yi mu seen ba tiitaanga ba daw xel woowu kana ñu ne ina banti dal ne ini ara malaataw ne ini axaafullah ñu ne naka sitaani kam farifan yaay nag moom it lim mu doon def nu mu réyee moom moo waral ñu ne naka rek na azimun loolu mooy ajru lati naasa ani walam yatub shaqawatan tadum fi umil kutub ajru lati naasa koo xam ne xëccoo nga ak man te tuubloo ko ak texe la gu ñu bind ca ndeyi téere texe di gu ñu ca ndeyi téere waxoon na ko bi mu nee laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin ila ala ahadin ashqahu mawlaahu waxoon na ko bi mu nee shaqaa uma lam yahwani qad kutiba wa kawni al abdal wajaba waxoon ko bi mu ne yaqul man xaalafani xilaadu li mawdicin li ahlihi dilaadu mu ne euh, suñu borom tabaraka wa taala bi nga xamee ne dafay yónni ay yonent ba yonent yi jeex ñi waroon a ñëw ki mujj di Muhammad sallallahu sa wasallam te du bàyyi xeet yu mukk ndax ba ba saa taxaw war na am na secret yoo xam ne ci doomu aadama la ko suñu borom di def du ko def ci malaayika du ko def ci jinne du ko def ci rab ci nit doomu aadama la koy def ndax inna aradna na la samawati wal ardi wal jibaali ji ma waxoon secret yooyu du jóg kaw suuf ndax bu ci jógee rek tukki nit ñooñu mu koy def ci ñoom dafa am béréb bu leen di toog loo ñooñu ñaari catégorie la ñuy doon ki nga xam ne dafa doon rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci nam yàlle ci moom zahiran wa baatinan ak ki nga xam ne daf koo donn ci nam yelle ci moom baatinan la zahiran ki nga xam ne daf koo donn zahiran wa baatinan moom benn ñu wax loo ko wala ñu noppiloo ko buñ ko wax loo boo ko weddee bu mel ne weddi yonent li nga xam ne noonu la alquran wax ne laa nu farriqu bayna ahadi min rusulihi l'islam moom benn yonent boo weddi rek génn nga ci lislaam benn bu mu mën a doon rek nga weddi ko génn nga ci lislaam naka noonu wilaaya itam min badun la yatabaadu waaye day fekk ne ñii dañoo ñi yàlla nëbb moom xam loowu leen jaam ñi yëfi boppam la ñi mu fésloo sant leen ñu ñu woote jox leen ay ay brahim maanaam ay preuve ñooñu ku leen weddi mel nga ne weddi nga yonent ku weddi yonent nag sa sa pexe mu tëtu la xalaat moo tax mu ne tawaafu kulli man alayya ankara inda al ilahi ndax weddi bu fekkee ne dem na ba ba xam ne tegtal booy laaj rek mu ci dara desul lu dul inaad kon ki ko weddi ko ñàkk xam weddeewu ko lu dul al inaadu li ñuy wax inaad mooy lan dëng dëng wala daf laa neexul daf laa neexul te lu yàlla def nga ne neexu ma lu ne xaj na ca hmm? naka noonu itam dëngante yàlla jaar fii nga ne man fii laay jaar itam lu ne xaj na ca lu moo tax mu waxee noonu hmm? Cheikh Abou Yazid yi dafa am uh, benn suufi bu ko invité woon bi mu ñëwee bëccëg la ñuy teg añ bi booyu uh, sëriñ boobu Cheikh Abdou Aziz Bistami ne ko woo ko mu ñëw bokk ak ñun mu woo ko mu ne man dama woor fekk du wooru weeru koor de dafa doon la ci koor rek maanaam woor daal ngir ut tuyaaba mu ne ko dama woor mu ne ko nee ko na dog mu ne ko dogal ñëw bokk ak ñun mu ne déedéet du ma dog sama koor mu ne ko yow xanaa da nga xamul kii yow dogal sa koor xanaa xamuloo kii Abdou Aziz Bistami mu bañ Cheikh Abdou Aziz Bistami ne ko bàyyi ko kooku yàlla mere na ko ba noppi saa xisun fi aynillaahi waaye dañu ne aqwaaluhum tutwa wala tunsaru seeni wax awliyaa yi seeni wax dañ koy taxañ teg fii waaye kenn du ko wesaare ndax day xóot naqaree dégg te ku ko weddi yàqu mooy kalaamahum idaa dahaka yaa balid faqul kama qaala zaki abdul wadud kalaamal awliyaa ilastu afhamu li annani ana anaahum humu ku bokkul ci ñoom doo leen xam araay su na muqaddaraati fiq na fuqaha na fiq indi ñu mel ñoom awliyaa yi ñu mel ne ay seet yu ñu dugal ci seen pekk boroom kenn du leen xam fala sedrihim siwaan ashkaali ñi ñii leen xam seeni naawle rek leen di xam ñi ci des duñu leen xam daañu wax loo xam ne béréb bañ koy waxee fekk ñu koy wax ñoom nekkuñu fa yàllaa fa nekk yàllaay wax ñoom seen bopp réer leen jeex nañ ci yàlla ba am na ñoom déet ba yëgatuñu li ñuy wax yàlla ji nekk ñoom mooy wax bu ko defee ko xamul bu ko déggee nañ ci yéefar la mooy bi àll bi xalaat ji wax ne anal xaq man maay maay maay yàlla maay dëgg ba mu ko defee ñu rey ko ndax wax loolu sharia li mu waral ci yow mooy rey fekk nag diggante ak boromam dara nekku ci li mu wax dara fekk ko ca ndax dëgg la wax ndax la mu yëg rekk la wax waaye nag gannaaw digganteem ak boromam daf ko waroon a denc digganteem ak boroomam waaye bu ko feeñalee ñi nga xam ne ñooy tëral euh, géttani sharia dañ koy géttan te dara du leen ca fekk moo tax ñu rey xallaaj moo tax ñu rey ibnu qas yi moo tax ñu rey ibnu sabin ak ñu bari ci awliyaaw yi dañuy li ñuy wax mandité dañuy dem ba àgg foo xam ne la ñuy wax du ñoom ñoo fa nekkati di wax benn yàllaa fa ne di wax wala yonent bee fa nekk di wax bu ko defee jaam ñi nag dégg loolu te duñ xam nu mu demee mu ne day daan gis alxadisul qudsi xadis yi nga xam ne yonent bi sallallahu daf koy wax te mel ne yàllaay wax te moom du ne yàlla nee na day wax mel ne moom mooy wax fekk na yàllaay wax moom mu luñ tuddee alxadisul qudsi ñooñu nag bu ñu comprendre loolu duñ mën a comprendre waxi awliya yooyu waaye yooyu yëpp nag daf fekk muy loo xam ne ñoom dañ ko war a pour ñoom kenn koo ci xam ne nag dem nga ba àttanatoo ko ba nga feeñal ko lu ca war ci yoon daañu la ko def waaye teewul nag it bokk nag ñi nga xam ne dañ koy wax ci xaal bokkul ak ñi koy wax ci maqama ñi koy wax ci xaal ñooñu la ñuy rey waaye ñi koy wax ci maqama ñoom bi ñu koy wax ànd ak seen xel ànd ak seenu dégg ak seenu xam ak seenu lépp am ci ndigal wax ko loolu la ñu koy wax ci xaal ah jërëjëf kon mbokk yi ñeemale foo waxtaan wi te jéem a di xam ne li nga ci jaamu yàlla mu ëpp doole jaamu fanweeri junni guddi lu mat a fonk la bàyyi ko mu mu jàll daal te defuloo ci dara lu tiis lay doon ni ma misaale woon sax weesu na loolu mu taw rek ñëpp di ji nga xam ne yow bay ngay dundee nga nelaw rek ba bàq bi wow ay demee. seen mbokk jullit yu teew ak mbokk jullit yu teewut seen mbokk taalibe yu teew ak mbokk taalibe yu teewut maa ngi leen di defal ak nuyoo di leen defal ak cant di leen baalu àq loolu bëtt bu nag bëgg nag bis bii ñu am ci waxtaan wu ñu waxtaanee rek ñu néew yéen waxtu bi dafa laaj it waxtaan wu gudd waxtaan wi itam mën naa bañ a weesu lu Sëriñ Tuubaa digg ak lu Sëriñ Tuubaa jëf ci ay cëram ak lu Sëriñ Tuubaa digle Sëriñ Tuubaa moom li mu bind sooy natt lu wut dara ngir dafa ne ataani yal xaqiqatal munawwara man xaada li tariqatal mutahara te lii xaada hubbu rabbil alamin kun fa yakunu saadixan lasdu'a minni li xaada minhu hubbu ghayril alamin xidmatahu mahal amin wal amin loolu bi mu ko waxee lu leer la kun fa yakunu dee ñu nga xam ne topp yàlla tax na yàlla jox ko jëfee ko lépp mu gis ko te kenn nekk lu ci dara njëriñ bi nga xamante ne xëy na mel na at moo ko fi war a def te lépp ñu jëme ko ci ak tàggatoo xasida bi nga xam ne bu fekkee am na gum ñu jege itam am na bëriwut yi mu naan ba xëy xam sa la mu naan ba il xëy bi bi laa sara bi bind wala mu naa ya xam sa tur xasida googu ba mu adima ba mu demee ba si set la wax te dama xamante ne ak karabali himu maal ahmadi ak zaadi xeeti saxadi tàmmali loolu bi mu ko waxee ku xam ku nekk daal nga xam ne loolu aliyow ma akmaltu lakum diinakum rek la mu daal di wax nag ci lan ñu boppam lu leer daal di ne léegi nag man des na diir bu kat ma déeyaale ji ak sama borom wërsëg yii nga xam ne war naa ñëw ci at yii nga xam ne moo nekk ci kanam ñel na keneen ku dul man loolu ku kuy mag dégg ku ci lamiñam ba mu ko waxee ba àggal mu daldi ne maa ngi di di bàyyi nag ak seen toowal weer waaye man mi nga xam ne euh, daanaa leen xamal ni leen sama borom xamal na ma ni ma bis tàngam mooy awalu ramalaana bis tàngam mooy awalu sabaana man maa ngi dem bàyyi leen seen toowal weer waaye bu boobaa nag li ma leen dénk moo di dee leen def saxabaan fan weer wala ngeen teg ci seen bët booy leen di def ramalaana fanweer wala ñetti ci seen bët loolu la ñu digal loolu digal sëñ Tuubaa lu wér la moom dama leen sañ bët gannaaw bu loolu wéree sëñ Tuubaa jëfe ni ci njaay bii loo xam ne dara mënu ko féete kaw am yore te jëful lu ko féete kaw wér ku ñu ku ñu wax Mor Mbacke Touré Mor maam Mor Balla maam jur ko daf ko woo ba mu ñëw mu ne ko Mor Balla maam sa baay day dafa defoon ku mën a aroon te baaxoon bind ma bëggoon xam nga fenn fu mu am Arouna boo xam ne moo ko bindam dégg mu ne ko am na benn taalibe bu nekk Saalum bu doon jàng ci moom boo xam ne bindaloon na ko Arouna yaakaar naa ne bu ma demee danaa fekk mu yor ko ñu yónni ko te ñu ko demoon abbali ba mu demee àbb ko andi ko mu fekk lam da war a fekk delloo ko ko ba mu ko dogal moo Mbàkke abal téere ku ñu wax Mor Sow ñu Yusufa yàlla dogal parce que ñu waxee Mor Sow ñu lakk kër gi lakkaale ci téere ba lakkaale lépp Mor Mbacke yi faatu ba ñu toogee ba amul diina góor gi ñu gis si doomam ne ko boo demee neen sëy Tuuba sama téere boobee ma ko abalan Mor Mbacke ko du jëriwoon te ci aw turam la ko du jëriwoon nee ko moom laa bëgg a jox ba mu ko defee ba ñu seetee téere bi fekk téere bi lakk na sëy bi dafa daal di yëpp mbàjjum leen ak juróom benn fukki dërëm jox ndaw la ni ko joxal ma ko sa baay boo demee xaaral ma ko ni ko tal nga ba da ci am téere ba dafa la ba ndaw la demee góor gi daal ko yebalal fasaar ñu ko boo na nee ko sëriñ gala mu yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu sama arul ba rek laa ko soxla soxla wu ca leneen ba kàddu ngóor sa daanoo sëñ Omar gi ñii tey xaasi na bëgg ko doon sëñ bi dox di dama moom ni ko no fay daana dem ji benn arul boo xam ne sëñ bi dafa ak sëñ Mayas ak sëñ Baraka ñoo ko bokk bind saaxirul ni moo defoon jëfe-jëfe ba bu yóbbu ci saa téere bi ci kese bi ko mu ne ko ndax du sa bàyyi ko bëgg mu ne ko waaw mu ne ko yëpp ba waa ja génnee eh, dem amul paas yor ay sor di ko jaay ca marché ba bi daal tàggu tàggoom ci diggante bi ne nañ ma dabale waaja nunu téere yi seet leen ko ak fu mën ne yëg ma ko man ko ne téere bala kana mu ne bu ma bu leen ma ko waxati seet leen rek ci téere yi ba ñu duggee ci màgg ci loo xam ne wóñu wóñu wóñu bi téere ba lañ ci fekk ñu indi mu daal leen di xamal ni leen téere bi dellu ra sàkk bi ma sàkk ci sama borom su kun fa yëkkoon mu delloo silma ko dara waralu ko lu weesu téere bi doon bàyyi ko ci sama loxo doy yi mu doon doy moom laa mën a tudd wala ko loolu dama ko waral loolu kenn jëfandiku ko fete ko kon nag ginnaaw Sëriñ Touba la noonu Sëriñ Touba yi sunu lépp nan jàpp ci Sëriñ Touba yaakaar Sëriñ Touba xarala Sëriñ Touba topp Sëriñ Touba te xam ne moom dangay sama njëriñ addina gala boo waxtaan mën nañu ko bàyyi wax jërëjëf ginnaaw bu ma leen santoo ginnaaw bu ma leen ndokkee ci bis gannaaw bu wëñ baloo ak ma wax sama ñu ay kàddu yoo xam ne waxtu bi xas na waaye dafa mën di ñàkk kàddu yi dañu jëm ci yaari fànn bu jëkk ji mooy ndigalal Sëñ Tuubaa yi nga xam ne mooy suñu lépp nu war koo sàmm ci suñu biiru dund di ko rafetal di ko doxee na mu ko waxee loolu ñu digal ñun murid yépp noo ko bokk ma fàttali leen ko leeral leen julli ji nga xam ne dara di jël ñu leen di julli ñun ñu bañ a julli ñun dañu ko soog dañu ko dul tax la ñuy def moo di li ñu Sëriñ Tuubaa digaloon Sëriñ Tuubaa toog na ci saxbaan toll ci suba sa bu subaa la la séeru bu jëkk mu xam la ne man day wenn weer du dem ci kër gi ñu ne wenn weer du dem ci ñu ne sax baa ngay tàggoo guma ramalaana nuyoo guma bu ëllëgee la seenu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne dëggoo dañu ko ba ñu gisee weer wala ñu sëlmi te a woor ñu ñu ko déggu tun xëyee koori ba ci bëccëg ba ko yëgee ñëpp dañoo dox ñu waat bu baax ñu coori ko tisbaar lan dox mboolem lii may wax lan la loo xam ne ëpp na kenn nit ci ndax mboolem li ñu tudd ñëpp la ji li lu ñu ci suufale ci lañ ne sax baan bis sàngam ci la bokk di leen wax ne bis sàngam ci ramalaana la bokk ci xam ne moo wax ci alxuraan saaru ramalaana la ci unsiya ci alxuraan di ko ko di ko ko xamal bu ko noppee wax ak yéen maa ngi di jox ndigal lu wér loo xam ne na ngeen di bàq te bu leen ndigal loolu moo di bu boobaa xolli leen seen nopp te fal seen bët képp koy ko xam ne gis nga na nga gis nga weer na nga wari wala boo ko gisul defal ko leer ndigalam loolu te rabon ko diglee ba fi mu ne ci la doon ne ko duñu ci jóg ci kenn mënuñu ci jëlee kon nag yéen taali bi yi nga xam ne yaakaar bu leen turu Sëriñ Tuubaa te li ngeen di def yaakaar Sëriñ Tuubaa tax ngeen di ko def maa ngi leen di leeral ndigal loolu ci biir digal itam ngeen jottali ko bu ngeen gëm mboolem tool bi yëpp marché ci xam ne loolu la ñu digal loolu la ñu war a def murit nag nekk fi barab di fa benn wala mu di fa ñaar wala mu di fa ñett ak mu di fa junni ñoo a yem la ñu war a def rek mooy kenn ku nekk sàmm la say Tuubaa digle nga di ko def ñun la muy def ci jóg li ñu def nag soxla wu ñu ci sax wéttal li yëg daal mooy li mu war a la rek di ko def niñ sëñ Tuubaa digle moom la ñuy sàmm di ko def xamaloon nañu ne ku bëgg di ak ku bëgg di ak sang da ngay nangoo nekk ab jaan ku bëgg di ak sëriñ da ngay nangoo nekk ab taalibe ku ne ko ma topp ma dem ku ma tuutul ma dem boo geesoo seen dooloo ci sa gannaaw looy màkk nga koy joxe ngir yàlla foo geesu ci colokaata mu jox yàlla looy am teete nga koy joxe ngir yàlla boo wër ëdd ba mu daj ci colokaata mu jox loolu sëriñ Tuubaa ko wax wax ne lii ma wax ku ko seet gis ko ngir sa mbasa jaar ba jàll doo ko wax kon nag nan mooy ci ndigalam sëriñ Tuubaa bi te mu wóor leen ci ñëw ci la sama njëriñu adduna ci la sama njëriñu àllaaxira nag ndax ñun ay murit lañu te yëgulu ci biir danoo fas yéene di saa def bu loolu jàllee nag am na leneen nag loo xam ne danaa leen ko yëgal nag yéen taalibe yi lu ëpp téeméeri leefar ak nangam ci sama mi ngi seet naa ko démb mat na ko téeméeri leefar ak lu topp tawati taalibe yi rekk ci nekk ci seen diggante ak rajo bi di wax ne dañu leen di manqué di wax ne dañuy wax di wax ne dañu leen di wax lu ñaaw loo xam ne yéen su wax koo dëkkal ci réew mi di ko dégg waaye man loolu lépp leetar yooyu benn bu ma umb nekku ci benn bu ma réer nekku ci leetar yi nga xam ne sax ñeneen dana ko bind ci kilifa yi di leen wax lu mel noonu naa ko waaye nag moom dañu koy nekkul ngir bërëb addina ngir addina ci boppam kay Tuubaa dañoo dénkoo de eh, ku leen bëgg génnee ci yàlla yéen delloo leen ci seen bopp ñun ciy bëri ci addina wala ngay soow ci addina yaa koy soow sa bopp waaye noonu du ko soow waaye nag bu sëwee dana am nag lu ma xam ne bu leer ay murid lañu de te duñu doon lenn lu dul murid ay saadex la ñuy doon te duñu doon leneen lu dul di saadex waaye bëgg naa nag mu leer leen lañ nañ nañ nañ nag ni aw nit lañu ginnaaw bu aw nit lañu duñu ak jur ak jur dee si kër jëme fa la neex mu jëm fa aw nit lañu ñu ànd ak seen xel ginnaaw bu ñu doonee nit ay sénégalais lañu yu wóor kon nag bu fekkee rajo bi Sénégal daf ko moom kat moomatu xëy na judiciaire boo ko moom ba ko neex lañ ci wax lu ko neexul ñu bàyyi ko mbaa ku ko mën a moom bu fekkente ni Sénégal moomatu ko daaw nanu laas mu def ko ni rajo ba ca Guinée wala rajo ba ca Mali kenn du ko dégg suñu baat dégg dégg suñu kër dégg leen dégg leen bu fekkee Sénégal dafa moom na te noonu ay sénégalais rajo bi bu mu fi jaaree si gannaaw tamit bu ak magal ñëwati ba ñëw fi bu leneen xewati ba ñëw sëriñ bi maa ngi lay xamal ñu la déglu leen dara teggin tey Serigne Abdou maa ngi lay xamal ne ni nga baaxoo saa boo xamante ni waa bis bu ñu war a woor ñu nga fàttali ko ci jumaa xam ne ci la bisu koor rek mën na ko woor lépp lu ajootu ci bis bi nga xam ne mu ndigal leneen sëñ Tuuba digal ci wàllu diine lu bu ñëwee dina jël yëgle gi nag li ci gën a gaaw laa lay wax yoon wa sunu bàyyi awoon rek sunu taalibe bu nekk am na fi am na fi ku ko ku ko fi nekkal li ñu war a fee def lu ne nañu ko tasaare ci taalibe yi ñu dem loolu digal naa man ci sama bopp nag man li may def danaa leen ko wax loola moo di bu fekkee nii lay doxee di ñaan ci yàlla sëñ Tuubaa di def bu dëgg dëgg sama war a tey sama wax amul